a'uuzu billahi min ash-shaytaani irrajim <clears throat> bismillahi irrahmani irrahimi wassalaatu wassalaamu ala ashrafi almursalin wa imaami almuttaqiin seyidina wa nabiyina wa xabibina muhammadin wa ala aalihi wa saxbihi wattaabiciin wa man tabi'ahum bi ixsaanin ila yawmi ddiini amma ba'du annaxwu almaysuur aljuz'u thaani kon ñu ñëwaat ci téere an-Nahul di grammaire bi ci jotaay bi weesu gisoon nañu al wal xabaru <coughs> bayna qawsayni awil jumlatul ismiya kuur bu gudd nag bi àwnillaahi wa jeexaloon nañu ko tey comme ni ñu ko annoncé woon tey ñu war a gis quatorzième court ni mu toftalee téere bi muy kaana mbokkam kaana mooy nekkoon na wa axawaatuha ak kon nekkoon na ak i mbokkam waaye bala dugg ci loolu ñu ñëw ci suñu exercice yi nga xam ne ñoo concerné woon al mubtada kon dane woon tamarin anchi defaral xamsa jumalin juróomi phrase yoo xam ne fiihaa ci phrase yooyu day am mubtada ak xabar mubtadaun wa xabarun fil uulaa ci phrase bu njëkk bi alxabaru ismun xabar bi day nekk ismun fi thaniya ci deuxième bi alxabaru shibhu jumla xabar bi day nekk shibhu jumla mooy loolu di niroog phrase taru phrase fi thalithati ci ñetteel phrase bi alxabaru jumlatun fi'liyatun xabar bi day nekk jumlatun fi'liya muy phrase verbale fi rabi'ati ci kantaan ak ci ñeent ñeenteel bi alxabaru jumlatun ismiya day nekk jumla ismiya muy phrase verbe euh, nominal boo xam ne tur comme mubtada phrase boo xam ne day am tour la commencer fil xaamisati ci juróom juróomeen bi al mubtada mu nekk nakiratun mufidatun nakira mufida mooy nakira boobu nga xam ne <coughs> moom nakira mufida nga xam ne du du lu ñu xam dëgg-dëgg waaye du ñu réer du lu ñu réere dëgg-dëgg mu nekk bay na bay na ci diggante bi kon bu njëkk bi phrase bu njëkk bi kon alxabaru foo xam ne xabar bi day nekk ismun bu ma nee ar rajulu siddiqun ar waa jii de ku dëggu la ku dëggoo ngoog siddiq moom àgg na darajaay siddiq waa jii de moom siddiqun mu ne bi ma ne siddiqun tur ma ne waaw siddiqun ismun moom ab tur kon ñu ne la jàllal baax na deuxième phrase boo xam ne xabaar bi day nekk shibhu jumla nga ne alqalamu alqalamu mooy stylo bi big bi ala taawilati <clears throat> mu ngi ci kaw taabal ji ñu ne la yow ana mubtada bi moom chaque jour mooy li ñuy njëkk a wax alqalamu ak at rajul yooyu ñooy mubtada mais laaju ñu mubtada xabar lañ ñu laaj na léegi kon léegi yow ana sa xabar nga ne ala taawilati mooy xabar bi shibhu jumla la ndax shibhu jumla day nekk zarf ak nga xam ne mudaaf lay doon après li topp coom mudaaf ilay wala mu nekk ismun majruurun majruur ak ism bi mooy xarfu jar ak li muy jar lii nag ala mooy xarfu jar bi taawilati lool shibhu jumla lañ koy wax te moom mooy xabar bi ñu ne la ci ñetteel <coughs> xam ne xabar bi day nekk jumlatun ya phrase boo xamante ni phrase verbale lay doon nga ne Euh, yuusufu wala yuunusu yuunusu yuunus yuallimu nnaasa alxayra yuunusu yuallimu yuunus de day jàngal nit nit ñi lu baax ku leen jàngal xam-xam da leen jàngal loo xam ne da leen di jariñ ci seen àddina ak seen alaaxira wala seen àddina wala seen allaaxira koo xamante ne nii daal lu baax xayra nag àddina ak allaaxira lañ ci jublu rawatina sax bu allaaxira moom yunus moom yuallimu naasa yunus mooy mubtada bi ana xabar bi nga ne xabaar bi fii mooy yuallimu naasa alxayra loolu moom jumla fi'liya la phrase la boo xam ne phrase bi verbal la commencé boo dindee yunus moo tax ñuy wax yuallimu naasa alxayra loolu rek phrase bi jubla mu ngi jàngal nit ñi yiw nga ne yuallimu naasal xayra moom moo taxaw palaasu xabar bi dana la kon jàllal ci ñeenteel bi boo xam ne xabar bi day nekk lan jumla ismiya phrase frase ma mane idrisu ibnuhu rashidun idrisu idris de ibnuhu doomam rachidun ku jubla rachid fii jubluwuma ci tur neew ma doomam mooy rachid déedéet même bu doon lool sax dina baax mais bi ma walla nañ jël leneen bu ma nee idrisu ibnuhu xaafidun idris de doomam ji di moom xaafidun ab xaafid la akam wanam li mu mokkal ci xadiis àgg na darajaay xaafid wala xaafidun ku mën a mokkal la rek wala ma ne xaafidul quraan ibnuhu xaafidul quraani doomam de moom moom moom moom dafa mokkal alxuraan ñu ne la ana mubtada bi mooy idrisu ana xabar bi nga ne ibnuhu xaafidun ibnuhu xaafidun lool phrase lan la nominal moom te moom mooy xabar bi léegi nag bu mujj bi mu ne woon fi xaamisati al mubtada'u nakiratun mufiida mubtada bi day nekk nakira mufiida nga xam ne du lu ñu réere dëgg-dëgg ah, day nekk ci diggante maarifa ak nakira loolu la ñuy tuddee boo fàttale ko nakira mufiida bu boobaa ñu ne la joxeel exemple nga ne ma xool euh, arba'u suwarin qara'tuha min al qur'aani arba'u suwarin arba'u suwarin min al qur'aani arba'u suwarin mooy quatre saar ñeenti saar qara'tuha jàng naa leen min al qur'aani ci alxuraan ñu ne la yow eh, ana ana mubtada bi ana mubtada bi nga ne ah mais mubtada bi leer na xam lii nu mu tuddati maanaam kii arba'u suwarin non non lii lañ ma laaj nu mu tuddati mubtada bi dane waaw al mubtada'u day nekk fil xaamisati al mubtada'u fii waxatuñ xabaar mubtada mubtada bi day nekk nakira mufiida ñu ne ma ana mubtada bi ma ne mais mooy xam su kii xams arba'u la arba'u boobu moom mooy mubtada bi moom tur la te moo tàmbalee nombre la te nombre ci noo yi la bokk moom moo tàmbalee phrase bi arba'u moom mooy mubtada bi nga ne mubtada wa huwa mudaaf suwarin mudaafun ilayhi boobu ban façon nakira mufiida la nga ne al mudaafu ilaa nakira loo xam ne dañ koo idaaf ci lu loo xam ne nakira la lu lu ñu xamul la mais bu dee nag dañ koo idaaf bu ñëwee rek idaaf dafa bokk ci façon maarifa yi li tax ñu xam nit ki comme walla ñu xam mbir mi bu ma nee arba'u suwarin ñeenti saar bu boobaa xam nañ ne alxuraan a tax may wax mais bokk ak c'est bu ma mënoon arba'u suwari bu boobaa da doon gina a feddali rek waaye bii it leer na kon arba'u mooy mubtada bi léegi nag ñu jàll ci beneen exercice bi mu ne udbut dana woon udbut xarakata ma lawnu ahmar wa bayyin nawal xabari fi kulli jumlatin maasal li nga xam ne daa nekk en rouge te nga wane façon xabar bi ci phrase bu nekk mooy bu dee tur la phrase bi tur la nga def bu dee shibhu jumla la li niroog jumla nga def deux phrase nga def deux jumla fi'liya nga def un trois jumla bu boobaa nga def nombre numéro quatre bi ci njëkk kon dañ koy maas ba pare al bi raa bu am shadda bi tegu woon ci xus nuun bi tegu ci alxulu qaaf bi tegu ci bu boobaa bu ma koy maas dama naan albirru xusnul xuluqi albirru mbaax de xusnul xuluqi mooy rafet jikko léegi euh, xabar bi ban façon xabar la ma ne xabar bi de xusnu la moom albirru xusnu te xusnu moom tur la kon un laa fiy def tur la ba pare nekk mudaaf alxuluqi nekk mudaaf ilay moom tuur la kon xabar bi ismu bi kii xabar bi mooy xusnu te tur la ma def kon numéro un laay def ci xusnu ñu ne ma waaw jàllal ci bi ci des bi ci des ku laam bu am shadda tegoon ci bu ma war a maas maaru faa bi tegoon ci ma waroon ko maas sadaqa taabu tëju bi tegu woon ci ma war ko maas bu ma koy maas li laa kullu maarufin sadaqatun kullu maarufin sadaqatun bu boobaa loolu mooy maas bi bépp njekk rekk xamal ne sarax la bépp joo jëf rek xamal ne sarax ñu ne ma ana xabar bi ma ne xabar bi de mooy sadaqatun ndax kullu mooy mubtada ma wa huwa mudaaf ma'rufin mudaaf ilayhi sadaqatun moom mooy xabar bi ñu ne ma léegi moom xabar bi lan la tur la wala lu niroog phrase la walla lan la doon ma ne noo tur la un bi laa fiy def kon sadaqatun ma def ci suufu sadaqatun un numéro un ñu ne ma jàllal ci bi ci des ma ne kalaa miim bi tegu ci arraju laam bi tegu ci miisa nuun bi tegu ci moo yii ma naan mu tegu ci dama ko war a mas àq laam bi ak haa bi taqaloo tegu ci bu boobaa bu ma koy mas lii laay wax kalaamu rajuli kalaamu rajuli miizaanu aqlihi kalaamu rajuli miizaanu aqlihi waxu waaj as ngóor si de as nguur rekk nguur wenn waaye waxu nit ki de miizaanu aqlihi mooy li nga xam ne ci lañuy mën a natte am xelam ndax ko am xel la wala ko ñàkk la léegi ñu ne ma waa yow léegi ana xabar bi ma ne miisaanu kalaamu mooy mubtada bi wa huwa mudaaf ar rajuli mudaafun ilayhi miisaanu aqlihi miisaanu aqlihi moom dafa nekk lan lool rek nag nga ne ah miisaanu aqlihi moom mooy tur bi kon lan la dafa nekk xabar bi nag un nga fay def ndax lan lu tax nga war faa def kii danga naan ah ndax moom tur la te moom mudaaf la kon xabar bi fii un ngay def kon nga gis ne xusnu ak sadaqa xusnu sadaqatun mizaanu yi yépp numéro un bi lañ bi ci tegu mu ne hal jaa hal ha boog laam bi tegu ci dañ ko waroon a maas jaahi laam bi tegu ci dañ ko waroon a maas yurshi daal bi tegu ci dañ ko war a maas jaahi lam boo xam ne daa am rëdd ci biir bu koy xëcc war ci kii ab laaj la woon loolu nag buñ koy maas yi la ñuy wax hal jaahilun yurshidu jaahilan hal jaahilun ndax ku réer yurshidu dina gindi jaahilan ku réer ña coureur moom naka lay gindee coureur léegi nel ni dañ la léegi yow ana xabar bi nga ne yursi du yurshidu jaahilan moom mooy xabar bi te moom jumla fi'liya la kon bu dee jumla fi'liya mooy phrase verbale la bu verbe ndax du lan jaahilan du la commencé te frase la te verbe la kon numéro lan ngay def numéro 3 mooy xabar bi jumla fi'liya la bi ci tegu ñu ne raju laam bi tegu ci laam boobu yaa koy maas aali miim bi tegu ci yaa koy maas aa miim bi tegu ci yaa koy na maas finnaasi xatiban bu boobaa bu ñu koy maas dañ naan rajulun aalimun qaama finnaasi xatiban rajulun aalimun qaama finnaasi xatiban rajulun benn waay aalimun koo xamante ne nii ku am xam-xam la boroom xam-xam la xaama taxaw na fi naasi ci biir nit ñi waaye bi mu taxawee ci biir nit ñi lan la doon def yi xatiban doon leen xutba doon leen sermone léegi loolu noonu moom lay tekki léegi nag mu ñëw ci léegi ana xabaar bi yow nga ne rajulun mooy mubtada aalimun naat la rajulun aalimun qaama fi nnaasi qaama fi nnaasi xatiiban mooy kii bi mooy mooy mooy mooy xabar bi te qaama fi nnaasi xatiiban verbe la commencé kon moom numéro lan laay def jumla fi'liya la phrase verbale la kon numéro 3 laay def ci suufam mooy xabar bi bi ci tegu aljannatu tax non maas naa ko sax aljanna taabu tëju bi yaa koy maas tax taabu ubbeeku bi yaa koy maas aqda miim bi tegu ci yaa koy maas al ummaha taabu ubbeeku bi daal ciy tegu bu boobaa lan nga koy maase danga naan aljannatu taxta aqdaamil ummahaati aljannatu taxta léegi nag ñu ne la léegi ana xabar bi nga ne aljannatu mooy mubtada nga ne la laajuñu la mubtada nga ne waa dama koy wax nii rek ngir leerlu aljannatu mooy mubtada taxta aqdaamil ummahaati taxta aqdaamil ummahaati mooy xabar bi te taxta la commencé te taxta zarf la kon moom lan la zarf la nekk mudaaf kon shibhu jumla shibhu la bu dee moom lan ngay def numéro 2 kon nga def xabar bi taxta aqdaamil numéro 2 nga fay def bi ci tegu maa aaqi laam bi tegu ci laam boobu noonu yaa koy maas fii haadal qaw miim bi tegu ci miim boobu noonu yow yaa koy lan yow yaa koy maas maa kon buñ koy maas lii la ñuy wax maa aaqilun fii haadal qaw mi maa aaqilun amul kenn kuy xalaat laa wax fii haadal xaw mi ci gaa yi ah yow saa li nga wax yéeme na mu ne waaw c'est vrai maa aqilun amul kenn koy xalaat fii hadal qawmi ci gaa yi léegi nag ñu ne la waaw léegi baax na ana xabar bi nga ne mubtada bi aqi day nekk ñu ne laajuñ la mubtada xabar lañ laaj nga ne waa baax na nga ne voilà fii hada al qawmi fii hada al qawmi voilà nga ne fii hada al qawmi moom moom shibhu jumla la ndax lan fii xarfu jariñ la te kon ànd ak li muy majruur kon loolu mooy shibhu jumla li nga xam ne day niro jumla kon moom mooy nga def ci suuf bu dee shibhu jumla looy def numéro 2 léegi nag bi mujj mu ne woon zay daal bi tegu ci daal boobu yaa koy maas ja daal bu am shadda tegu ci ak xaa bi nga war leen a maas ñoom ñaar shay xaa bi tegu ci kab yi xaa boobu yaa koy maas kab yi raa bi tegu ci yaa koy maas léegi nan nga ko waxe loolu nan nga koy ana ana wan ñu xabar bi da nga wax ban façon xabar la nga numéro di ko nga ne walla zaydun bu ma koy maas li la zaydun jadduhu shaykhun kabirun zaydun jadduhu shaykhun kabirun zayd de maamam ab ku mage la mooy màggat la daal ku mage léegi ana ana xabar bi zaydun mubtada ñu ne la bali mubtada yi ngay wax kenn laaju la ko mu ne kon jadduhu shaykhun kabirun waa jadduhu shaykhun kabirun jadduhu shaykhun kabirun bi moom mooy xabar bi ñu ne lay yàq xabar nga ne waaw ndax jumla fi'liya la jadduhu maamam maamam la tàmbale jaddu dafa nekk lan mubtada no bu dee dañoo xaa dindi zayd mubtada la jumla fi'liya la to huwa mudaaf alhaa mudaaf ilayhi kon jumla fi'liya la moom manaan fi'liya ismiya tur boo xam phrase boo xam ne nominal la tour la commencé jadduhu kon ban numéro nga ciy def xabar bi nga ne mooy xabar bi kon ban numéro nga def ci numéro 4 léegi loolu jeex na mu ñëw ñëw fi ñu waroon a jeexale muy enrib maalaw nu ahmar inraabal li nga xamante ni daa nekk en rouge ba'd a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim arbaabun mutafarriquuna xayrun amillaahu al-waahidu al-qahhaar sayyiduna yuusufu ala nabiyina wa alayhi afdalu salaatu wassalaami moo xam mu ne mbokkam yi ci nga xam ne ñoo newoon ca kaso ba arbaabun ah man de damay laaj arbaabun ndax ay yàlla mutafarriquuna yoo xam ne ay boroom yoo xam ne mutafarriquuna dañoo tasaaroo xayrun ñoo gën anillah wala buur yàlla subhaanahu wa taala ñi nga xam ne alwaaxidu mooy kenn alqahaaru te léegi lan moo ci newoon aar wi a arbaabun mutafarriquuna xayrun nga ne abi abu njëkk bi gis nga a arbaabun a arbaabun nga ne laay fàttali nga ma lu yàgg jàngoon nañ ko ca tom bu njëkk ba ma nag na nga fexe nag ba wax ma lu leer yaa ngi fàttale ko cours bee weesu nga doon jaay exigeant léegi nag yow it abi lan la nga ne dañ koy jéej poser question de na yaa ngi ñëw léegi continuer nga ne kon abi xarful istifham voilà xarful istifham la nga ne la am nga chance ricc nga xarful istifham la bi ci tegu lan moo ci tegu arbaabun arbaabun moom lan la nga ne arbaabun mubtada a arbaabun mubtadaun mubtada la marfuun bi dammati mutafarriquuna naatun a arbaabun mutafarriquuna ay yàlla yoo xam ne dañoo tàqaleku mooy day décrire yàlla yi na lañ mel mooy yu tàqalekoo la kon naat la adjectif qualificatif yu yàlla yooyu mooy dañoo tasaaroo xayrun xayrun xabarun marfuun bi dammati kon a ah, xarful istifham arbaabun mubtadaun marfuun bi dammati mutafarriquuna naatun xayrun xayrun lan lañ moom xabarun marfuun bi dammati bi ci tegu ba'd a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim walillaahi junuudu samaawaati wal ardi walillaahi junuudu samaawaati wal ardi walillaahi te ñeen la buur yàlla junuudu samaawaati soldaari asamaan yi mooy lépp loo xamante ni yàllaa ko moom foofu soldaar yi wal ardi ak suuf léegi ñu ne la léegi inraabal nga ne lillaahi xabarul xabarun muqaddam la xabar la boo xam ne dañ koo jiital xam nga gisoon nañ lu mel noonu comme walillaahi asmaul xusna walla lillaahi boobu lillaahi bii xabarun la boo xam ne dañ ko jiital junuudu mooy mubtada bi mubtada mu axar dañ ko yéexi moom mooy mubtada bi marfuun bi dammati léegi bi ci tegu ba'da a'uudu billaahi mina shaytaani rajiim haadaani xasmaani ixtasamuu fi rabbihim haadaani ñii de ñaar lañu xasmaani yoo xam ne ay xuloo waale lañu ixtasamoo dañoo xuloo fi rabbihim ci seen dañuy dàggasante ci seen boroom am na nag lu ci Seydina Ali radiyallahu ta'ala anhu waxoon ca haadaani xasmaani ixtasamu fi rabbihim mu ne ñoom ñaar ñoom lañ ñoon wax ñoom ña jàkkaarloo woon ak yéeféer yi moom fële ca bada <laughs> ca lii waatoo bu njëkk ba radiyallahu ta'ala anhum ajma'in mu léegi nag ñun la e acca léegi inraabal haadaani xasmaani ngay inraab nga ne haadaa kon haadaani bokk ismu ishaara haadaani ismu ishaara la mooy yi nga xam ne mañ naan ñaar ñii di leen wone démonstratif léegi moom lan la nga ne mubtada un haadaani moom mubtada la mais marfuun bi la bi al alifi li annahu musanna ndax moom hada ni dangay am hada bi noonu lañ koy inrabe maa la nag est-ce que li ma wax noonu la hada est-ce que t'es sûr que man li ma ne haadaani mubtada la marfu'un bil alifi lan naw musanna est-ce que loolu sûr na c'est sûr est deme na noonu boobu ma nee waaw rek ma xam ne yow kon fàtte nga kuuru bañ doon jàng almoorab ak almabni boo fàttale ko boobu dañ ne la ismul asmaul ishaara yi ñoom mabni lañ du ñu nekk lan ay marfon aki majzum aki mansuub kon li ma wax sànq léegi nag mooy piège yooyu nag dee ko ci bàyyi xel mooy ne ndax kuur yépp dañuy taqaloo haadaani kon lan ngay wax mubtadaun ismu ishaara mubtada waaye ismu ishaara la te ismu ishaara mabni la kon ismu ishaara mabniyun wa huwa mubtada wala rek nga ne haadaani mubtada mais kenn du ne haadaani mubtadaun marfuun bil alif lan no muthanna loolu koo ko defee exercice jox ma ko zéro laa lay dóor kon haadaani mooy mubtada bi ismu ishaara te ismu ishaara day nekk mabni mubtada xasmaani xasmaani mooy lan mooy xabar bi nga ne xasmaani xabarun walla bii nag bu la neexee nga wax lool xasmaani xabarun marfu'un bil alifi li annahu musanna lool mën nga koo wax xasmaani marfu'un xabarun marfu'un bil alifi ndax lan ñaar lañu li annahu musanna loolu moom mën nga koo wax kon loolu moo doon exercice yi nga xamante ne nii moom moo concerné woon suñu cours bi tey nag ñu ñëw ci suñu cours bi di kaana wa axawaatuha kaana ak mbokkam kaana mooy kaana mooy nekkoon na waxawaatuha ak i mbokkam mu ne kaana waxawaatuha nuqtataani af'aalun naaqisatun tadxulu ala al mubtada'i wal xabari kaana wa axawaatuhaa kaanaa ki mbokkam de kaana mooy nekkoon na wa axawaatuhaa ak ay mbokkam af'aalun ay verbe lañ yoo xam ne naaqisatun yoo xam ne dañu wàññeeku fi'lun naaqis moom gisoon nañu ko bi ñuy gis as-saxiixu wal loolu gisoon nañu ko man nag nekkul ci samay kii may ma lay rappeler yi nga xam ne dañ koo gisoon ba pare ndax fi'lun naaqis moom gisoon nañ ko ci al ci al af'alul mu'talla yi la bokk dañ ne woon dafa composé wu ci fi'l saxiix ak fi'l mu'tal saxiix mu ngi composé woon ci ñett fi'l saalim al fi'l saalim al fi'l mudaa'af ak al fi'l mahmuuz darul ma ciy ñëwaat al fi'l mu'tal dafa composé woon ci al fi'l misaal wal fi'l ajwaf wal fi'l naaqis an naaqis nag mooy foofu comme daa ainsi de suite yooyu noonu ñoo doon ak ay rama yooyu lañ gisoon ñoom loolu mooy fi'l naaqis kaana nag ci la moo tax mu ne ñoom af'aalun ay verbe la ñoo xam ne naaqisatun yoo xam ne dañu wàññeeku fi'l naaqis lañ leen di wax tadxulu day dugg alal mubtada yi ci mubtada wal xabar yi ak xabar xam nga gis nañ mubtada xabar a pare ar-rajulu mujtahidun wala ar-rajulu siddiqun léegi nag kaana day dugg seen kanam kaana ar-rajulu siddiqan loolu noonu nag lañuy gis tey mu ne kon afan kaana waxawaatwa kaana ki mbokkam di awa afaalun ay verbe lañu lay ñu ñuy doon kon duñu nekk ay tur na mooy naaqisatun yoo xam dañu wàññeeku tadxulu day dugg fa alal mubtada i ci mubtada wal xabar ak xabar léegi bu ñu fa duggee nga ne mais lu ñu fay def nga ne tar mu ne tarfa'ul mubtadaa wa yusamma ismaha wa tans wa tansibul xabara wa yusamma xabaraha mu ne tarfa'u day rafaa al mubtada mubtada bi mooy tur bi nekk ci kanamu phrase nominale ar rajulu jamilun ar rajulu boobu mooy tur bi mooy mubtada bu fa duggee nag day da koy def damma xam nga damma la woon sax da koy def mais moom dugg dugg rek bu ko fekkuloon muy damm sax koy def wayu sàmma te tur boobu di mubtada bi après nag dootuñ dañ naan kenn dootu ko woowe mubtada mais dañ koy woowe lan ismaha watu wayu sàmmasmaha wala yu sàmma ismaha wayu sàmmasmaha te dañ koy tudde turam mooy dañ naan ismu kaana bu boobaa dama naan kaana fi'lu madin naqis raju ar rajulu ismu kaana marfu'un bi dammati léegi mu def astérisque ci ismuha boobu mu ne qad yakunu kaana wa ba'du axawaatiha af'aalan taammatan bayna qawsayni idha kamula ma'na al jumlati biduni xabarin mu ne xat léeg-léeg yakunu day nekk kaana kaana wa ba'du axawaatiha ak lenn ci mbokkam yi afaalan dañuy nekk ay verbe yoo xamante ne tàmmatan du nekk verbe yu matul mais dañuy nekk verbe yu mat fi'lun naaqis lu wàññeeku bi nag bu mat mooy comme verbe trilitère yi nga xam ne ñeenti xaraf yépp day ñëw leer afaalan yoo xam ne tàmmatan yu mat sëkk mu ne bayna qawsayn entre parenthèses ida kamula bu dee dafa mat maanal jumlati sensu frase bi bi duuni xabarin sans xabar bu dee phrase bi dafa am sens sensam dafa mat sans te xabaram ñëwul bu boobaa sans xabar te fekk jumla bi moom phrase bi moom sens bi mat bu boobaa mu ne ci kaa boobu lay nekk lay léegi dootu moom kaanaaki mbokkam dañuy nekk la dañuy nekk ay phrase yoo xam ne yu mat lañ mu ne kon tarfa'ul mubtada day rafa mubtada wayu yusamma ñu tudde ko ismaha turu kaana mu ne loolu rek lay def mu ne déet ndax dañ na day dugg ci mubtada xabar mubtada wax nañ la lan la koy def day bu ci duggee la koy damma te léegi day changer tur kenn dootu ko woowete mubtada mais dañ naan ko lan ismu kaana ñu ne kon baax na léegi xabar moom na muy deme nga ne tansibul xabara wa yusamma xabaraha kanta xabar bi moom xabar xam nga day topp mubtada bi noonu xabar bi day nekk tamit damma mubtada bi day nekk damma xabar bi nekk damma mais bu kaana ak i mbokkam bu ci kenn ñëwee ci kanamu mubtada bi rek léegi xabar bi moom dañ koy nasab dootul nekkati lu ñuy dammam déedéet mais dañu koy lan du nekk lootu lu ñuy rafaa bokk mais day nekk lu ñuy nasab li ñu naan damma ak yooyu c'est que damma moom mooy masque cosaan ci Rafah mais cela ne veut pas dire moom rek moo ciy nekk déedéet kon tansibu dañuy nasab alxabara xabar bi mooy comme dañ koy def fatha bu dee loo xam ne na la woon ñu dindi nuun bi comme ainsi de yooyu wayu sàmmaa ñu tuddee ko xabaraha dañuy tuddee tur boobu kenn dootu ko tuddeeti xabar rek mais xabaru kaana la ñuy wax walla xabaru mbokki kaana yi comme laysa ak ñooñu man fakkaat ñu ci des léegi muy ñëw nag ci beneen affaire mu lay leeralal li wax nii mu ne at tilmiidu mujtahidun ak at tilmiidatu mujtahidatun at tilmiidu élève bi de mujtahidun élève bu góor bi de mujtahidun aji góor-góorlu la beneen phrase bi at tilmiidatu élève bu jigéen bi de mujtahidatun moom aji góor-góorlu la léegi mu ne la ñaar yooyu ak tilmiidu ak ak tilmiidatu ci ñaari phrase yépp ñoom ñooy mubtada mujtahidun ak mujtahidatun ñoom ñaar xabar yi tilmiidu mubtada mujtahidun xabar ak tilmiidatu mubtada mujtahidatun xabar léegi kaay ñu wan la ndax procédure bi la lay wan bu kaana duggee nan lay demee léegi ñu jël bu njëkk bi at tilmiidu mujtahida mujtahidun bu kaana duggee ka mooy at-tilmiizu kaana plus at-tilmiizu mujtahidun bu kaana duggee da ngay am at kaana tilmiizu at kaana xam nga tilmiizu dama ne la mubtada la bu kaana duggee nag dañ koy woowe léegi ismu kaana kaana tilmiizu nga gis ne def nañ zubi ak man nag ci la ne woon ma ne mais même bu ci new loon kaana bu duggee dam ma lay doon mujtahidan léegi xam nga sànk at-tilmiizu mujtahidun mais comme que kaana duggoon at-tilmiizu mujtahidan ngay wax ndax lan da koy nasab te bu boobaa kenn dootu ko woowee xabar noonu rek dañ naan ko xabaru kaana mujtahidan xabaru kaana loolu tamit moo am ci muj kaanati mujj mujtahidatun at-tilmiidatu ismu kaana mujtahidatan xabaru kaana léegi mu ne kaana wa axawaatuha mu lay indil nag kaana ak i mbokkam ñooy ñan ndax wax na la kaana xam nga ko mais mu na laan ay mbokkam ba léegi mais anay mbokkam ñooy ñan luñ ciy nëbb xanaa ñoom moom ils ne sont moom moom dañoo neexul a waruñ leen a xam ak lu ñuy daam lu ñuy nëbb ba waruñ leen a wane ma waaw kay kaay ma woon la nag ñoom ñooy ñan mu ne day nekk maadin mudaari ak amr mooy dafa am kaanaaki mbokkam dañuy diviser wu ci ñetti affaire mooy de ci am xam nga kaana wax nañ lay afal la kaanaa mbokkam ay verbe lañu mais verbu yooyu ñoom kaanaa ki mbokkam ñoom def ci am yoo xam ne dinañ nekk madin dinañ leen conjuguer au passé comme fi'l madin naqis kaana comme bu dee kaana dinañ nekk mudari'an mooy présent continue ak futur comme yakunu yaku kaana yakuunu mais tamit dinañ nekk amr mooy impératif lu ñuy joxe ordre buñ nee kun kun nekkal nga gis ne kon kaana maadi yakuunu mudaari kun amr yooyu nag dafa am kaana ak mbokkam kaana moom ci boobu catégorie boobu la bokk ak yi ñeneen yu bokk ak moom loolu yi bokk ak ñoom yooyu mooy lan mooy amsa kon kaana jiitu ak amsa amsa mooy liñ naan mujj na dañ koy wax tamit comme gont na ak asbaxa tamit day tekki mujj na rek waaye asbaxa boo gisee mu ngi jóge ci as-subh moo ko as-subh ñoom ñoo bokk ay racines amsa ak masaa un ñoo bokk kii moo tax xëy na ak gont na mais dañu naan rek mujj na dañ koy tekkee mujj na mu ma ne yée asbaha rajulu aliman ay eh, way jële waa ji mujj na nekk boroom xam-xam waa ji de waa ji de mujj na nekk xam nga du ma ne xëy na nekk boroom xam-xam man nga ko wax samit ci wolof xëy na am saa asbaha rajulu aliman Ah, waaye saa waa ji de xëy na nekk boroom xam-xam nii rek góor-góorul dama nekk ko de moom de moom lay sànn asbaxa ak amsa kon kaana ak amsa ak asbaxa ak adha gis nga adha ak duha ni ñu bokk gisoo yii yépp presque ay même yi ñuy tekki du sore mu ne adha loo xam ne comme luñ naan loo ak lu yoor yoore loo xam ne mooy yoor yoor mais adha comme si jëf ji ci jamono jooju la xewoon comme liñ naan xëy na ngont na yoor yoore loonu mais yii yépp presque même dañ leen di tekkee la même chose léeg-léeg baata baata nag mooy fanaan na comme ku passé la nuit fenn dañ naan ko baata baata ak dhalla dhalla mooy mujj na mooy day mujj dhalla ak saara saara tamit mujj na lay teg mooy yii seen sens presque dañu am loo xamante ni ñoom ñépp a ko bokk muy ay mujjee mujje daanaka mujje moom day day nekk loo xam ne tem day day tekki ñoom ñii ñépp kaana amsa asbaxa adxa baata walla saara ñu am lan set la am sa asbaxa adxa baata walla ak saara kon ñooñu ñoo kaana ñoo bokk ci lan di nekk maadi di nekk mudaariyan di nekk am baata yabiitu voilà baata day nekk baata di nekk yabiitu amsaa yumsi asbaxa yusbixu dhalla ak saara tamit même chose ba pare dañuy nekk amr tamit mooy ne ñoom ñetti temps dañ koy mën a nekk maadin mudaari ak amr léegi nag bala ñoo ñëw ci deuxième catégorie bi ndax première catégorie bi mooy kaanaaki mbokkam yi ak am saa asbaha adha baata la saara ñoom dañuy nekk maadin mën nañoo nekk maadin mën nañoo nekk mudaari mën nañoo nekk amr deuxième catégorie bi amr ngay effacer maadin ak mudaari rek lañ mën a nekk troisième catégorie bi nag da ngay effacer mudaari maadin rek da ngay gis ne kon ku mujj ki moom maadin rek la am ki ci tegu maadi ak mudaare mooy passé ak présent continu rek la am ñi ci kaw nag muy première catégorie bi maadi mudaare ak amr muy ñoom kaana ak amsa asbaha adha baata dhalla saara léegi nag nga ne ma mee waa kaay kaana comme mu ne amsi la day joxe exemple ci yooyu noonu mais joxewul yëm nag kaana comme kaana exemple kaana exemple yii yépp alxuraan na ko jële maasha allah maanaam auzu billahi mina shaytaani rajiim inna shaytaana kaana lil insaani aduwwan mubiina inna dëgg-dëgg de a shaytaana gaa yi waaja ñu naan shaytaane muy ibliis ak i mbokkam de kaana nekkoon na de te moom la doon ba léegi tamit dalil insaani ñeel nit ki aduwan noon mu biinan bu bu bu bu ci ci ci noonoom ngi mu noonoo doomu aadama mu ne la kaanaa kaana lil insaani kaana lil insaani bi daa nekk ci diggante bi mais comme si dane kaana kaana mooy fi'lu maadi naaxis bi aduwan bi moo nekk ismu kaana moo doon nekk mubtada mu ismu kaana mu mubinan nekk xabar bi euh, lu may wax nii non non mubinan mubinan naat la aduwan mubinan voilà naat la kaana lim fi soxla mooy ismu kaana bi la lay wan mooy aduwan léegi man damay nelaw wala kaana mooy lil insaani bii moom moo taxaw palaasu lan palaasu ismu kaana ndax li bi moo tax mooy kaana bi lil insaani fii dafa mel ni shaytaane moom moo nëbbatu mooy ne inna shaytaana kaana kan moo nekkoon ash-shaytaanu comme si dane kaana ash-shaytaanu lil insaani aduwwan léegi ana ismu kaana bi ash-shaytaanu la mais dafa moom inna dafa nekk ca kanam te inna moom ash-shaytaana inna loolu dinañ ñëw ash ah, lil insaani dafay nekk nii mais du moom mooy lan du moom mooy ismu kaana ismu kaana bi mooy lan mooy ash-shaytaanu taqdiiruhu ash-shaytaanu mooy li kaana kan moo nekkoon ash-shaytaanu lil insaan ñeel nit ki aduwan ab noon aduwan bi mooy xabar bi moom lañuy wax xabaru kaana ismu kaana bi mooy kan mooy ash-shaytaanu mais pas shaytaan bi ci kanam bi non non ndax boobu ismu inna la inna shaytaana mooy ne fii ismu kaana bi dafa nëbbatu mais mooy kan mooy iblis shaytaan aduwan mooy xabaru kaana mubiinan naat la adjectif voilà kon exemple kaanaango asbaxa mu ne exemple asbaxa mooy mujjee na wala xëy na mu ne exemple maanaam billahi min shaytaani rajiim faqatalahu fa asbaxa min alxaasiriin fa qatalahu mu daal koy rey fa asbaxa mu mujjee minal xaasiriin doo ibnay seyyidina wa rasuulina aadama ala nabiyina wa alayhi afdalu salaatu wassalaam di aadam abul bashar alayhi salaatu wassalaam ba kenn ka rey ka ca des mu ne fa qatalahu mu rey ko fa asbaxa mu mujjee minal xaasiriina ci ñay woy perte ña waaye ci ñu perti ña mu ne asbaxa ngoog exemple asbaxa moo mujje kan moo mujje mooy ne feeñul comme shaytaan fële kan moo mujje mooy karay huwa asbaxa huwa kooku mooy kon nga gis ne xabar bi moom lanul feeñul fi mubtada bi boobu moom feeñul fii minal xaasiriina dafa nekk xabaru lan shibhu la moom bul fàtte liñ gisoon sànq de bee passé te ñu def exercice minal xaasiriina ci bu jumla la te moom mooy xabar bi valla exemple valla mu ne ba'da a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim wa idaa bushira bil unthaa dhalla wajhuhu muswaddan jiddan wa huwa kadiim wa idaa bushira axaduhum bil unsaa dalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadiim wa huwa kadiim bi indiwu ko ci muswaddan la yem wa idha bushira te saa boo xamante ne nii bëggal nañu xoolal suñu boroom tudde ko mbég te ñoom ñu jàppee ko toskare ndeysaan mbég ñoom ñu jàpp na woo jigéen moom am fi doom bu jigéen moom c'est pas popo kii dee sax ko gën wa bushira bu ñu bëggalee ahaduhum jox leen ñëw fekk leen te mbooloo ma jox leen bonne nouvelle ahaduhum kenn ci ñoom bil unsa ci jigéen na leen kat ah, soxna si de mucc na waaye nag soxna si de mucc na mais jigéen la am walla mu mujj nag ci gaaw gaaw mu changé kay wajoo xar kanam ba mosu waddan nekk koo xamante ne nii day ñuul kukk ne kukk day ñu day ñëkk waaw kay mooy mosu waddan ñëkk wa huwa kadim nga mer mer bay futt léegi walla min axawaati kaana nga ne ma ana ismu kaana ma ne wajhu ismu dhalla moom mooy dañ naan ismu dhalla wajhu wa huwa mudaaf huu bi deneen huu bi mudaaf ilayhi muswaddan mooy xabaru dhalla xabaru dhalla fa asbaxa moom xabaru asbaxa lan la min alxaasiriin shubuh jumla bi fi ñu sànk mubtada ba nëbbu mooy karaye mu ne la yooyu nag mooy exemple yi joxe ci maadi ci ci kaana ak i mbokkam yooyu comme asbaha ak dhalla léegi nag ñu ñëw ci deuxième parti première catégorie wax naa la ne comme kaana la as amsa asbaha adha ak baata ak dhalla ak saara ñoom dañuy am lan dañuy nekk maadi di nekk mudaari di nekk amr deuxième catégorie bi da ngay dindi amru ñoom maadin ak mudaari rek lañuy doon mooy ci mbokki kaana yi mooy maazaala du deñ du deñ maa bariha gis nga yi comme yi ci kaw la presque ñoom ñii ñoom ñépp tamit ñoo bokk li ñuy li ñuy teg maa fati a ak man fakka daanaka ñoom ñépp du deñ bi day nekk ci seen mu mooy li leen chapeauté ñoom ñépp ci tekki maazaala kon ak maa barixa ak maa fatia ak man fakka man fakka yooyu ci bokki kaana yi lañuy bokk mais ñoom maadi ak mudaari rek lañ mën a nekk duñu nekk am léegi mu ne exemple mazala ci alquranul karim ba'd a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim bismillahi a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim wala yazaaluuna yuqaatiluunakum xatta yarudduukum an diinikum in istataa'uu wala yazaaluuna yuqaatiluunakum xatta yarudduukum يصدوكم عن diinikum in wala yazaaluuna te duñu deñ mukk ñoom yéeféer yi yuqaatiluunakum di xeex ak yéen xattaa ba keroo yarudduukum ñu leen di delloo an diinikum wëllif seen diine mooy génn leen ci diine ji ngeen nekk in bu ñu ko mënee yéeféer moom lool mooy projet bu mag en face jullit wax na la ko waxu la ko wane na koom ci biteeg wanewu ko la ca biir lii la wala yazaaluuna duñu de ñoom yéeféer yi na yuqaatiluunakum di xeex ak yéen xattaa ba kere yarudduukum ñu leen di delloo an diinikum ngeen bàyyi fi seen diini nekk ci liñ nekk ñoom bokk ak ñoom système eh, l'islam c'est démodé ces idées là c'est barbare loolu lañu lay wax yow it ces la là ces al-Qaïda léegi yow nag nga commencé naan ñoom du ñuy jullit man maay jullit te foo nee ñoom du ñuy jullit yow dangaa bëgg wax yow yaay jullit bi yow koo xam ne yow sa diine jaral la bàyyi ndékki naka nga mën a waxe ne yow kooku yow yaa jullit ki mu ko ki ki mu ëppal lu tolloolu lu ëpp bàyyi ndékki nga ne moom du jullit duñu sax xalaat yow kay leen man nga ko wax man ni muy doxale d'accord ma ci te boobu sax pour nga wax ko il faut nga nekk koo xam ne xam nga bu baax li ngay wax ay d'accord ko ndax occidentaux yi gisuñ loolu loolu moom du dara d'accord ma ko da war a wax ndax borom am na boroom xam-xam yoo xam ne soutenir nañ ne war na demee nii voilà loolu lañuy déglu mais ay ndax tubaab yi Nations Unies waxul lool droit de loolu moom mooy li gën a lu nit mën a wax moom kon mu ne exemple bu mazala gisoo dafa nekk mudaarin fii laa yazaaluuna ndax mazala obligé wul rek à chaque fois maa bi nekk ci gisoo laa na ndax maa bi day dàq mazala du deñ laa bi même chose laa yazaaluuna yuqaatiluunakum xatta yarudduukum ko diinikum in istata'u léegi exemple maa barixa nga xam ne maa barixa wax nañ la moom day nekk maadi ak mudaari mu ne maa barixa mooy duma deñ mook bee wax naa la ñooy bokk rek li ñuy kii ci alquranul karim exemple ba'd a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim qaalu lam nabraxa alayhi aakifiina xatta yarji'a ilayna muusaa qaalu lan nabraxa alayhi caakifiina xatta yarjica ilayna muusa qaalu nee na ñoom waa banu israila lan nabraxa duñu deñ alayhi ci suñu yàlla ji caakifiina alayhi di ci di ci sëgg bóof ci di ko jaamu suñu yëkk wii ñu defal ñu oor xatta ba kera yarjica lay dellu ilayna ci ñun muusa muusa mooy ba Muusa alayhi nabiyina wa afdal salaatu wasalaam demee ca rendez-vous ba ko boroomam joxoon ca Muusa yi jaar ca gannaaw yeneen Yàlla Haaruna alayhi di wax ak ñoom faalewuñu ko sax ñu ne ko hee leen bu yow Haaruna bu ñu fontoo yow lan nabraha alayhi aakifiina laa wax suñu yàlla ji ñu ñu fi kiy defal fa asbaha kii lahu xuwaar boobu ajlan boobu yëkk woo mu defaroon amoon benn kii di di di fontoo nit gaa yi jàppe ko yàlla du ñu dañ laa wax di ji bóof di ko jaamu xattaa ba kere yarji'u ilayna ba yén bay Muusaa di ñëw Muusaa lañuy ñuy déglu kenn déglu te li ci yéeme woon ñoom it dañuy ñëw ba ne Muusaa yow ba yonent Yàlla Haarun génn àddina ñu ne ko yow mi yaa ko rey quoi yaa ko assassiné quoi ñun Haaruna moo nekkoon suñu waay te xoolal liñ ko wax fii mooy ñoom de toute façon man yahuud yi jaaxal nañu moo tax di joxe conscience ab confiance moom dof dëggay am confiance ci déexut léegi euh, kon lan nabraxa gisoo maa barixa lan moo may wan ne nabraxa mudaari la nu ataya nabraxa barixa lan nabraxa comme yabraxa lan nabraxa nga gis ne wax naa la sox aajowul à chaque fois fee di nekk comme mazala maa rek mais yi tere yi ay laa ak lan gisoo fii lan na nabra mu ne la kaay ma jox la beneen boo xamante ne nii moom dernière catégorie bi ñi nga xam ne maadin rek lañuy nekk mooy laysa ak maadaama kon laysa ak maadaama mu ak maadaama moom du ñu weesu nekk maadi ñoo nekk mudaari maadi rek waaye mazaal ak ma bari ak ma fati ak man fakka ñoom maadin ak mudaari rek lañ mën a nekk mënuñoo nekk am waaye kaana amsa asbaxa adxa baata dalla saara mën nañoo nekk maadin mën nañoo nekk mudaari mën nañoo nekk am mooy passé présent wala présent continu ak impératif yooyu yëpp ñoom mën nañ ko nekk léegi mu ne la kaay nag jox la exemple ñi nga xam ne ñoom maadin rek lay doon mooy laysa ak maa daama exemple yépp ci alxuraan ba'da a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim laysa alaykum junaaxun an tabtagu fadlan min rabbikum laysa calaykum junaxun an tabtaxuu fadlan min rabbikum laysa alaykum yéen de amu ngeen junaaxun benn bàkkaar amul benn mooy amul benn bàkkaar amul benn problème an tabtaxu ngeen sàkku fadlan fadlan fii mooy rizqan ngay sàkku mooy di def commerce min rabbikum comme bu ngeen demee aj aj ba pare di fa jaayaale ko jënd loolu dara newu ci loolu la yàlla wax fii antab taxu ngeen sàkku fadlan wërsëg min rabbikum boo xam ne ci seen boroom la jóge mooy nit noonu la tamit loo def ay études yu poussé wala loo sonn sonn ci sa mbay mi ba récolte bi ñëw bul jàpp ne sa ngóoru bopp la de ah c'est bien que nag ba may ba may ba may ba may ba may ba may oh, tàmbali sama tool bii di ci sonn boobu ñépp ngay nelaw bëgg a wan ne yow léegi que ne yow sa sa ngóoraay bopp daal fàtte nga taw bi doon taw ah ba may ruuj ba may ruuj kenn jógut man rek nga jóg loolu lépp jublu ci lan pour valorise sa bopp yàlla na déedéet fadlan googu min rabbikum nit ki lu ñëw ci ñëw ci moom ci lu baax rek daa war a xam ne ci boroomam lu jóge waaye tamit lu jóge ci moom safaan xam ne yàllaa ko seetaan mbir mi dal ko kon mu ngi mel rek ci moom lu tukki te yàllaa def lépp sax ndax da neex moo tax nga gis ne kon lay sa lay sa moom manoon ne yàlla yi sax naan dama koy conjuguer euh, kii mudaari wala lis damay am déedéet loolu amul lay sa rek lay sa nag dina nekk comme lay sat bu dee jigéen mais loolu ba léegi changé wul lay sa maadin la exemple maadaama ba léegi ci alxuraan alkarim ba'da a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim qaalu yaa muusaa innaa lan nadxulahaa abadan maa daamuu fiihaa qaalu ya muusa inna lan nadxulaha abadan maa daamu fiiha qaalu ñu ne ñoom waa banu israil ba léegi ya muusa yow muusa ala nabiyina wa alayhi afdalu salaati wassalaam inna ñun ñii de lan nadxulaha duñu ko dugg mukk dëkk bi al ardal muqaddasa dara lañ duggul abadan mukk mukk mukk mukk mukk waay yow dara lañ duggul ci biri toppal dugguñ maadaamoo fekk gaa yii fi nekk nii dëkk fi ñu ngi fi fii ci biir dara lañ fa dul dugg idhabaa waaye idhab anta wa rabbuka fa qaatilaa laa wax demal ak sa boroom ngeen reyante xeex ak gaa yi bu ngeen gañee inna haahuna qa'idun fii lañuy toog ngeen leen dañee bañ jóge fi nag ñu ñëw dugg nag yéeme nañu lay sax comme peuple ana exemple maadaamu maadaamu nga gis ne moom maadi la maadaama mooy benn bi maadaamu waaye ñoom fekk dañu nekk foofu mu ne nag inrab léegi nag mu inrab analyse lii lay analyse ñetti phrase kaana tilmizu mujtahidan kaana nekkoon na tilmise élève bi mujj mujtahidan nekk góor góorlu beneen phrase bi muy analyser la yazaaluuna duñu dañ yastaghfiruuna allaha di nekk moo xamante ni lañuy sàkk njéggal seen boroom di suñu boroom subhaanahu wa taala bi ci tegu albuxlu laysa min al imaani albuxlu nayde laysa min al imaani bokkul ci ngëm yàlla tekkiwul na nag ku nay rek mooy yow gëmoo yàlla déedéet mooy ne ngëm yàlla bu mat moom akuk nay ànduñu mais nit mën naa nay ba pare ngëm yàlla mais mooy ne ngëm yàlla gi du mat duñ ne rek ku nay ku nekk rek yow mooy mënatoo gëm yàlla yow fekk sax nay dañu non non du boobu déggin nga ci yàlla léegi so bu ko defee nga seppi yow gëm yàlla ci waa ji ne nga gëmatoo yàlla matul du mat mat gën nam war a mate dëgg-dëgg kaana léegi analyser kaana tilmise mujtahidan kaana fi'lun mudari'un non non ma damay nelaw xam ma kaana fi'lun li liir lii naan mudari' fi'lun naaqisun verbe la boo xam ne naaqis dafa matadi dafa wàññeeku maadin boo xam ne fi'lu maadin la xam naa bi di ñëw insha allah non wala graw kaana fi'lun naaqis maadin dañuy wax nag fi'lu maadin naaqis moom dafa def fi'lu naaqisun maadin mais dangay def fi'lu baax na mais man nga ne fi'lu maadin fi'lu maadin naaqisun fi'lu maadin la verbe la bu passé maadin la bu weesu la naaqis boo xam dafa wàññeeku mabni yun boo xam ne dañ koo mabni kon fin du madi ismu at-tilmiidu ismu kaana at-tilmiidu ismu kaana marfu'un bi dammati turu kaanal dañ ko rafaa ci damma mujtahidan xabaru kaana mooy xabaru kaana mansuubun bil fatha di dañ koo nasabe ci fatha bi ci tegu laa yazaaluuna yastaghfiruuna allaha duñu deñ di sàkku jéggal seen boroom mu ne laa na laa yazaalu fi'lun naaqisun mudaari'un fi'lun si gisoo mooy biñ la waxoon sànq ne la moom day nekk bu dee kaa bi nga xamante ni nii kaana ak kiyoom dañuy nekk afan lan tàmm ida kamula maanaal bi duuni xabar xabaru ki euh, maanaay sensu phrase bi sans xabar kaa mu ne laa yazaalu fi'lu naaqis mudaari te mudaari la ndax waxoon nañ la mazala moom dafa bokk ci nga xamante ne nii dañuy nekk lan maadin te dañuy nekk mudaari mais duñu nekk amr kon na nga naan walla naaqisun wala fi'lu mudaari'un naaqisun fi'lu mudaari'un naaqis la marfu'un boo xamante nii dañ koo rafaa bi nuuni rafay ndax laa yazaaluuna laa yazaaluuna marfuun dañ koo rafaa bi nuunil rafin ci nuunil rafin comme mubtada comme lële nu mu tudd yéen gis gisoon nañ ko verbe yu mel noonu marfuun bi nuunil rafin waaw bi xëcc lu bi nag ismun moom mooy ismu laa yazaal mooy turu laa yazaal ismu laa yazaal kon waaw boobu noonu mooy lanu moom mooy turam ismu laa yazaalu damirun te damir la mabniyun fii mahalli rafin dafa nekk ci place luñ waroon a rafaa ndax lam ismu kaan ismu kaan dañ koy rafaa loolu mooy laa yazaalu li jëmoon ci kon fi'lun mudaari'un naaqisun marfu'un bi nuuni rafin dañ koo rafaa ci nuuni rafin nuun boobu di wane ne lii dañ koo rafaa te waaw bi xëcculu bi ismu laa yazaalu damirun mabniyun fii mahalli rafin deuxième bi yastaghfiruna mu ne fi'lun mudari'un marfu'un bi nuuni raf'i fi'lu mudari' la ina ko kii présent continu futur marfu'un boo xam dañ ko rafaa bi nuuni raf'i ci nuunu raf'i boobu nuu ruu na boobu na boobu te waaw bi fa'ilun damirun mabniyun fi mahalli raf'i waaw boobu di xëcc ruu bi yastaghfiru waaw boobu fa'ilun damir mabniyun fi mahalli daa nekk ci place ar raf'i lu ñu waroona rafaa allah lafzul jalaala walla noonu lañu koy kiiwe dañ naan lafzul jalaala mooy kàddu gi nga xamante ne nii bu bu bu bu bu al jalaala bu bu màgg boobu ne nga xam ne doy na waar ci màggaay muy turu suñu boroom lafzul jalaala maf'ulun bihi mansuubun bil fathati te moom maf'ulun bihi la boo xam ne dañ ko nasab ci kan lañuy ñaan jéggal allah góor yàlla mansuubun bil fatha léegi nag nga ne yastaghfiruna allah moom mooy xabaru laa yazaal mooy xabaru laa yazaal jumla fi'liya comme li ñu waxoon sànq fële bi ñu gisee euh, fa asbaha min alxaasiriin xam nga min alxaasiriin dama ne la woon mooy la shibhu min alxaasiriin shibhu jumla la te mooy xabaru asbaha bii nag xabaru laa yazaal mooy jumla fi'liya bi yastaghfiruna allah bi ci tegu al buxlu laysa min al imaan nga ne al buxlu mubtada'un marfu'un bi dammati al buxlu mubtada'un marfu'un bi dammati laysa te moom al buxlu nga ne mubtada'un marfu'un bi dammati laysa fi'lu naaqis fi'lu maadin naaqis fi'lu maadin la boo xamante ne ni dafa wàññeeku ndax laysa wax naa la ne moom du nekk la non seulement du nekk mudaari' mais du nekk am moom maadin rek nga ne fi'lu maadin la surtout niñ ko conjugué tam laysa loolu rek lañ ko mën a conjugué fi'lu maadin naaqis mabniyun tamam mabni la huwa voilà huwa damirun ab damir la mustatirun ismu laysa mooy ismu laysa mooy comme sànq ak shaytaan boobu inna shaytaana kaana lil insaani adu ismu kaana bi mooy huwa huwa boobu mooy kan mooy shaytaane rek mais pas shaytaane bu njëkk bi fii lool la huwa nga ne yow yaay jëli huwa bi damirun mustatirun damir la boo xam ne pronom personnel mustatirun bu nëbbu ismu laysa tamam mooy turu laysa nag voilà min xarfu jarrin xar xarfu jarrin waaw mabniyun boo xam dañuy mabni comme xurufu jar yépp al iman majrurun bil kasrati ismun majrurun bil kasrati wala nga ne ismun majrurun bi min min moo tax ñu jar ko léegi nag nga ne euh, gis nga minal imaani minal imaani moom shibhu jumla la te moom mooy xabaru lay sax al buxlu laysa xam nga ismu laysa bi mooy huwa bi mais minal imaan yi mooy xabaru laysa mais moom shibhu jumla la leer na mais am na beneen affaire tamit ndax al buxlu rek xam nga mubtada marfu'un bi dammati la mais laysa minal imaan yi dafa nekk lan jumla fi'liya boo xamante ni nii moom en même temps xabar la xabar jumla fi'liya façon xabar yi ñu gisoon xabaru laysa min al yi moom xabaru al moom mooy xabar bi mais boo duggaatee ci biir laysa min al imaan yi laysa fi'lu maadin naaqisun mabniyun huwa bi damirun mustatirun wa huwa ismu laysa mooy équivalent mubtada boo xam ne kaana laysa da cee dugg ne ko ismu laysa min al imaan yi jumla la ta moom mooy xabaru lan xabaru laysa lool moo doon analyse bi léegi ñu ñëw ci tamarin yi pour jeexal mu ne anshid salaasa jumalin wastamil fiiha kaana wa axawaatiha anshid defaral salaasa jumala salaasa jumalin ñetti phrase ñetti phrase yoo xam ne wastamil fiiha ci phrase bu nekk nag na nga fa utiliser na nga fa jëfandikoo kaana kaana wa axawaati ak ay mbokkam mooy benn bu nekk moo xam kaana nga tànn ak laysa ak mazala wala mais nekk ñett daal ci phrase bu nekk na am benn kaana wala ak ak kenn ci mbokk wala kenn ci mbokka mi ñetti phrase bi ci tegu udbut xarakatama law nu ahmar maasal li nekk en mu ne man yu jaali siin bi tegu ci siin boobu yaa koy maas man yu jaali siin bi tegu ci siin boobu yaa koy maas al ulama hamza bi nekk ci kaw ligne bi hamza boobu yaa koy maas al ulama hamza bi yaa koy maas yusbi xaa bi tegu ci xaa bu yaa koy maas aali miim bu ñu xëcc tegu ci miin bu am alif bu koy xëcc tegu ci yaa koy maas loolu mooy képp ku toogaaleeg boroom xam-xam yi rek da ngay mujj nekk boroom xam-xam waaw c'est à forgeant qu'on devenu qu'on devient forgeron boo ci nekkee te tëw bàyyi rek la nga bëgg moom insha allah yàlla dina la ko defal ku toog kuy toogaaleeg boroom xam-xam yi rek léegi nga nekk boroom xam-xam loolu da ngay maas siin bi man yu jaali siin boobu alona ma hamza boobu yus bi xaabo maali miim bi nga xam dañ ko xëcc nga maas leen bi ci tegu alal musli alal muslim miim bi tegu ci miim boobu yaa koy maas an yata'alla miim bi tegu ci après lam am shadda yaa koy maas qawaa'i daal bi tegu ci yaa koy maas at tajwii daal bi tegu ci wii daal boobu yaa koy maas hatta takuu naa bi tegu nuun bi nuun boobu yaa koy maas qiraa taabeek haa bi tegu taabeek haa bi tegu ci taabu tëju bi ci yaa koy maas kon lool alal musli miim boobu yaa koy maas miim bi ñu après li bi an yataalla miim boobu ci tegu yaa koy maas qawa'i daal bi tegu ci yaa koy maas at tajwi daal boobu tegu ci yaa koy maas hatta takku nuun boobu tegu ci yaa koy maas qiraa taabu ubbeeku beeg haabi yaa koy maas saxiixa taa bu tëju boobu yaa koy maas loolu mooy dafa war jullit bi mu jàng règle tajwid yi ba bu ko defee jàngam façon bi jàngi alxuraan nekk loo xam ne day wér alxuraan dañuy jàng tamit nan lañ koy jànge dafa am ay règle tajwid loolu yi ci xam-xamu sharia yi la xam-xamu kii la bokk ci l'islam bi dañ koo war a xam nan lañuy jàng alxuraan te du neexal baat tajwid ak neexal baat dañoo wuute di gis kuy neexal baat mais moom tajwid zéro nga gis kuy tajwid mais neexalul baat bu ko defee nag ñi xamul ñoom jàpp nag ne ku neexal baat kookoo tajwid léegi moom ku neexalul baat ci jàng nii luñ jàpp ñoom ne c'est normal kooku kiiwul déedéet tajwid dafa am ay idgham yeeg yooyu yépp ay règle la yoo xam ne ñi nga xam ne ñooy yëngu ci domaine boobu ak ñi ko jàng xam nañu ko bi ñu mujj mu ne beneen phrase bi laa yazaa laam bi tegu ci laam boobu yaa koy maas alkaafi raa bi tegu ci raa boobu yaa koy maas yuqaati laam bi tegu ci laam boobu yaa koy maas almusli miim bi tegu ci miim boobu yaa koy maas xatta taqu miim bi tegu ci yaa koy maas assaa taabu tëju bi tegu ci yaa koy maas laa yazaa laam bi tegu coocu lam bi boobu yaa koy mas alkaafi raa boobu yaa koy mas yuqaati lam boobu yaa koy mas almusli miim bi ci tegu yaa koy mas xatta taqawu miim boobu ci tegu yaa koy mas assaa taabu tëju bi tegu ci yaa koy mas loolu mooy lan yéeféer bi de du deñ di xeex ak jullit bi fekk saa taxawul fekk fii ak alaaxira sawaay taxawul àddina bi tukkiwul yéeféer moom kaw suuf yéeféer foo jaar day xeex ak jullit moo taxit loolu rekk a fi am waaw jul xizballah ak xizbu shaytaan parti bi yàlla ak parti shaytaane parti bi shaytaane nag ay nit ki seeni nopp ñoo leen di ñoo fay nekk di di sévir parti bi yàlla tamit ay nit ak seeni nopp tamit ñoo fa nekk gëm mbir yi mu jaral leen leen li bu la jaralul sax déggu la jàmm sawaay nga ne eh, eh, saay les affaires commencent à se compliquer là eh, jàmm rek yàlla jàmm la digle islaam jàmm déggu ngeen tur bi islaam léegi kon xanaa kon badar moom waruloon xeex boobu mooy jàmm ji xam bi ñu mujj enrib ma law nu ahmar enrib irabal analyser ma law nu ahmar li nekk en rouge ñaar yëpp ay aaya la a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim walaa yazaaluuna muxtalifiin walaa yazaaluuna muxtalifiin walaa yazaaluuna muxtalifiin walaa yazaaluuna te duñu dañ muxtalifiin a nekk ñoo xamante ne nii dañuy pëccëxoo dañuy dañuy lii nu mu tuddati féewarloo muxtalifiina wala yazaaluna duñ deñ muxtalifiina di divisé lu dul ko yàlla yërëm léegi lan moo ci nekk en rouge laa yazaaluna muxtalifiina léegi loolu ngay analyser bi ci tegu ba'da a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim in yakum minkum ishruuna saabiruuna yaghlibuun mi'atayn in yakum minkum ishruuna saabiruuna yaghlibu in yakun bu nekkee minkum ci yéen da yoo xamante ni nii aji muñ lañ yaghlibu na xam ne bu boobaa dinañ gañe mi'atayn deux cents charte bi mooy ngeen am vingt yoo xam ne ay ñu mën a muñ lañu am na duñu daw devant l'ennemi yaxli bu boobaa yàlla moo leen di assurer subhaanahu wa ta'ala que ne dinañu faagaagal dinañu dominer mi a tey mi a mooy cent mi a tey ni mooy ñaari cent ñaari mooy deux cent ñaar téeméer kon lan moo ci nekk en rouge in yakun minkum ashruna in yakun minkum ashruna moo ci nekk en rouge ak yaxli bu mi a tey ni in yakun minkum na ak yaghlibu mi'atayn ñoo ci nekk en rouge kon yooyu lañuy analyser pour bii di ñëw insha allah léegi nag foofu lañuy ñuy yem pour 14 bi nag jeexagul ndax da cee yokk beneen loo xam ne lu bees la te heure bi tamit liñ ci kii xaw na sori moo tax dañuy yem fii ba bii di ñëw ñu door ko àggale bii di ñëw ñu war a gis lan kaada wa axawaatuha xam nga kaana ak nuun kaana pas américain non ay kaana ku ñu wax américain waxuñu kaana moomu de mais kaana moom taxul ñuy wax mais kaana gis nañ ko mais bi ci tegu nii kaada ak ab daal kaada wa axawaatuha kaada ak i mbokkam kon kaana wa axawaatuha génn nañ ci léegi ñu war a dugg bii nii insha allahu taala ci kaada wa axawaatuha kaada